bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiqin abul abbas ahmad tijani wa khulafa'il muhtadin wa ala tariqatihi al-faizin amma ba'd qala shaykh haji malik ibn usman alayhima ridwanur rahman wa samihan walidina wa shuyukha wa man qad waladu wa zawil islami wallahu fekk ñu romboon hal min muzilin mimma qad kaana yuriduhu rabbul ibadi alayhim rabbi allahu wa naafizun xaakimun fiina iradatuhu kama yashaa wa jalla allahu yallahu maanaam di wax ne amul kenn maanaam ndax am na maanaam bi maanaam amul koo xamante ne dana toxal loo xam ne moom boroom bi ci boppam ko namb rootal ko ci jaam yi te fokk day wéy atteem moom fokk day dem ci ñun ak nam nammam loo mënti xew maanaam namm-nammam tamit day nekk loo xam ne day wéy ci ñun comme ni nga xam ne noonu la ko soobee moom borom subhaanahu wa buur bi nga xam ne moom mooy buur bu màgg bi maanaam mu nekk kon loo xamante ne day wax ci wàllu ndogal maanaam ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'aala di doxale nga xamante ne lépp lu mënti xew ci àdduna bi ci jaam bi da nga xam ne sama borom subhaanahu wa ta'aala moo ko dogal ci ñoom te moo ko dawal ci seen biir loolu moom moo tax nit ki tout le temps daa war am état d'esprit boobu lépp loo xamante ni daf koy gis ci àdduna bi muy yëngatu day gis ni nga xamante ne noonu la loxol yàlla buñ ko mënee waxee noonu maanaam di soppandikoowee ci mbindeef yi xattaa ngelaw li nga xamante ni moom mooy taxu xatta bunt bi nga xamante ne moom mooy ubbee kooku tëju lépp rek daf cee war a gis ne borom bi subhaanahu wa ci boppam maanaam ak mbindam ak kattanam ak dooleem ak namm-nammam ak sañ-sañam ak man-manam moom mooy daw ci biir loolu noonu niki noonu tamit jaam bi ci kaw loolu la war a nekkee nit koo xamante ne moom it day euh, dindi ci boppam man-man ak sañ-sañ loolu moom mooy symboliser baatu laa xaw hawla wala quwwata illa billah maanaam amul benn pexe bu ñu mën a def bu mën a mucc ci lu bon ba na mën a mucc ci ay musiba ba mën a mucc ci ay bàkkaar ni ki noonu amul benn kàttan bu ñu mën a am pour mën a def lu baax pour mën a amee lu baax pour mën a jot yu baax lu dul xanaa lan ci yàlla yàlla moo yor pexe yi moo yor kàttan yi waaye loolu tamit day symboliser kon li nga xam ne moom mooy li siiw ci borom koo xam yi li ñuy faral di wax rahmatullah alayhim ne jàmbaar lu ñuy wax jàmbaar ci boppam baat boobu ci boppam en fait amul mais ku yàlla dimbali rek moom moo am euh, ndax lépp lu nit def ba am dara wala mu man ko wala mu yegg na am na ku def effort yu ko gën a mag te maanaam ak aboutirul ci résultat boobu ni noonu lu nit def ba mu musiba fekk ko ci am na ku def lu ko gën a garaaw te dara fekk ko ci donc euh, ni noonu jaam tamit war a ci biir loolu ci lay war a àgg ci benn état d'esprit boo xamante ne day jàpp ne jëf yi nga xamante ne moom la nekk di def ay dogal la yoo xamante ne yàlla ci boppam moo ko ci moom mu di ko def su dee yu baax la mu sant yàlla su dee bon la dëgg la day tuumaal boppam day nekk koo xamante ne day yedd boppam ci ne lii waratu ko def waaye nag mu xam ne yàlla ci boppam moo dogal lii ci moom ngir wan ko maanaam moom fan la tollu ndax tamit dafa am loo xamante ne da ko war a comprendre ci bu gaaw wala ci lu leer mooy fii nga xamante ne moom nga toll boo ko bëggee xam mooy xoolal fi la sa borom subhaanahu wa taala teg soo xoolee fi la sa borom subhaanahu wa taala teg ci ngay xam yow ana fan nga toll bu fekkente ne daf laa teg ci anam ngay doxale anam goo xamante ne da ngay wax lu baax di def lu baax di dugg fu baax di dem fu baax di ànd ak ñu baax ni loolu mooy moom borom subhaanahu wa ta'ala foofu la la teg maanaam daf laa def ku baax am amma su fekkente ne da ngay wax lu bon di def lu bon di dem fu bon di ànd ak ñu bon mooy yow tamit noonu rek nga mel ci sa borom mooy daf laa jàppee comme ku bon léegi nag loolu maanaam euh, compréhension la boo xamante ne nit ñi dañ ko war a maanaam dañ ko war a am amma xadis bi nga xam ne mooy xadisu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi naan yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit dina jëf jëfu alwaa aljanna ba nga xamante ne maanaam lu tollook xasab rek a ko dese mu daal di dugg maanaam mu def jëfi waa safara mu dem safara ni noonu nit dina nekk di jëf ndax lan ndax dogal gi ko jiitu nit ki tamit dina nekk di jëf jëf joo xamante ne jëfu waa safara la ba nga xamante ne li ko dox digganteem safara loolu xasab kese la maanaam mooy lu war a tolloog cinquante centimètres rek mu daal jëf-jëf mu daal di jëf daal di eh, jëfuwaa safara jëfuwaa aljana mu dee dem aljana loolu da ngay xam ne loolu lu raar la loolu nekkul règle bi loolu exception la ba pare dafa bokk ci maanaam yi rareté yu mag yi mais loolu dafay tax nga xam loolu maanaam xadis boobu nga xam ko comprendre ko dafa war a tax nga bañ a naagu maanaam nga jàpp ne rek de toute façon lu mënti xew yàlla li mu namm ci man loolu moom mooy xew te sëkk rek ndogal da nga xam ne mbir la moo xamante ne sans borom subhaanahu wa taala moom ci boppam moom mooy ki nga xamante ne moo ko yor te moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko xam ndax su fekkente ne euh, comme niñ ko waxee ci jotaay yu weesu comme su fekkente ne dañoo xam ne yàlla de toute façon du tooñ parce que nit ki bu fekkente ne yàlla daf ko bind jaare la ko fu bon maanaam dogal ci moom dogal yu bon yi maanaam ba noppi mu dee mu war ko yóbbu safara parce que dafa jëf lu bon te loolu yëpp yàlla moo ko dogaloon ci moom ñaari possibilité moo am soit ne yàlla daf koo tooñ te loolu ñëpp xam nañ ni amul même yéeféer yi sax dañu xam nañ ni yàlla dafa baax tooñ moom dafa nekk loo xam te ne dafa jomb ci moom maanaam mooy manuta ne ci moom léegi su fekkente ne loolu am na deuxième possibilité bi mooy am moom mooy ne dafa am secret secret boo xamante ne dafa nekk ci ginnaaw loolu yëpp loo xamante ne nit ñi xamuñu ko te loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li yenu maanaam mooy ne ndogal dafa am secret sirru qadar lañ koy tudde secret ndogal loolu nag yenent yi alayhimu salaatu salaam xamuñu ko malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo ci jege borom bi subhaanahu wa xamuñu ko saa borom subhaanahu wa taala waru ko kenn xanaa ku dul sang-sang yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xamante ne da nga koo doon nekk waarisu muhammadi jaami pire kooku moom moo ko mën a xam te kooku noonu comme li euh, Cheikh Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu wax nee na man bokk naa ci ñi nga xam ne yàlla xamal na xamal nañ leen secret gi nekk ginnaaw dogal yi kon yooyu yëpp benn mbir la bokk na nag léegi nag mu des njariñ yi nga xamante ne moo nekk ci am état d'esprit boobu xam ne lépp loo xamante ne dafa xew yàlla moo ko dogal mooy day tax mooy ci jàpp ne moom ci boppam dafa am nu mu mel wa dafa am maanaam ke maanaam moom quelqu'un la maanaam kooku mooy rëy maanaam mooy orgueil ah loolu day tax ba doo ko am parce que da ngay xam ne yow li nga gis ci sa bopp ba tax nga war a mën a rëy yëpp lu askanoowul ci sa bopp yàlla la ni ki noonu li tax ngay mën a xeeb keneen moom mooy lan loolu tamit du ci moom ci yàlla la yàlla moo ko def bokk na ci état loolu tamit maanaam xam secret ndogal maanaam xam ndogal gëm ko jàpp ko li muy jariñ mooy day tax nit ki du naagu ndax day xam ne saa yu neexee yàlla day soppi mbir mi comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi bu siiw boobu bu nekk ci ci téere xadis yëpp presque nga xam ne dane al qulub bayna asba'ayni min asabi'ir rahman yataqallabu fiha kayfa yasha xol yi ñu ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraam borom subhaanahu mu nekk si fa mais baaraam li muy tekki foofu comme li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu mooy euh, ay mbir la yoo xamante ne dafa aju ci coobare yàlla ak ay mbir yoo xam ne dafa aju ci kàttanu yàlla maanaam kon xol yëpp ñi ngi ci diggante mbir yoo xam ne dañoo aju ci coobare yàlla ak ay mbir yoo xam ne dañoo aju ci kàttanu yàlla muy jàllar bi xol yi saa yu ko neexee moo tax ngay gis xol looloo tax ñu tuddee ko alqalb xalbu li tax ñu tuddee ko ko mooy day jàllar bi ko maa summiyal xalbu illaa li taqallubihi maanaam xol li tax ñu tuddee ko xol mooy day li muy jàllar ko mooy day nekk kontaan léegi seconde bi ci tegu mu mu mu dal maanaam mbëtt gi wàññeeku seconde bi ci tegu nga gis ko muy ree maanaam euh, seconde bi ci tegu nga gis ko mu jaaxle seconde bi ci tegu gis ko mu triste bi ci tegu nga gis ko muy mu mu mu mer bi ci tegu nga gis ko mu kontaan et cetera moom day jàllar bi ko ni ki noonu xaal yi noonu lay jàllar ko te ci biir loolu sama borom subhaanahu wa ta'ala da koy sopp da ciy soppandi ko nu mu ko neexe moo tax am na kàttan ci fekk nit léegi mu nekk yéefér bi gën a bon ci même seconde bi mu soppi ko def ko jullit bu baax yéegiti ko mu nekk ki gën a baax nit ki noonu noonu la amee kàttan ci fekk nit koo xam te ne xol bu rafet la yor mu soppi ko maanaam def ko xol bu bon te xol mooy nit te xol mooy nit ni xol li ci des yëpp carcasse la comme oto moteur la li des yëpp ay rafetal ak kii rek la léegi kon ah, bokk na ci li nga xamante ne moom la gëm ndogal googu di jariñ mooy day tax nit ki day ah, du du du aw jëf maanaam du nekk kuy émerveillé wu ci boppam parce que dalul gisal boppam ngëneel ak dara da ko dul gisal boppam li mu gis yëpp mooy lu tukkee ci borom bi subhaanahu wa bokk na ci njariñ yi nga xamante ne moom la am mooy day tax nit ki du iñaan ndax iñaan mooy nga gis xéewal ci kenn nga mébét mu tox jóge ci moom ñëw ci yow loolu nag nit ki nga xamante ne xam na ndogal ne na mbir yëpp ci coobare yàlla kese la aju iñaan dootul ne bokkatu ci vocabulaire am ndax comme yàlla rek a koy def lii yàlla def laa budda loolooy am munul ñàkk bu yàlla dogalee ni kii daf koy doxal xéew da koy jox xéewalu àdduna bi yëpp dana ko jox te yow doo ci man dara te yow munoo muusa ka waane ba yàlla jox la loo xam ne dogalul woon ne yow dana la ko dox kon iñaan moom dootul exister ci sa àdduna bokk na ci njariñ yi mooy doo xeebaate ndax saa yu ndax da ngay xam ne yàlla saa yu ko neexee mu renverser tendance yi renverser situation bokk na ci nag mooy day tax sa ngëm yàlla mat ndax ngëm yàlla bala moo mat nga gëm dogal comme ni mu nekkee premier xadis bu nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullah mooy xadisu bi ñu tuddee xadisu Jibril alayhi salaam mooy bii Seydina Jibril alayhi salaam ñëwee toog ci yenn saa saam di ko laaj lan mooy islaam lan mooy iman lan mooy ihsan maanaam boo génnee mu bi ma Sahih Muslim maanaam ñëw nag ci kitaabul iman premier xadis loolu la xadis boobu nga xamante ne bi mu ko laajee lan mooy ngëm yàlla iman mu ne ko dañu ko iman mu jël su tuddal ko juróom benn mbir ne yii foog gëmoo ko sa ngëbu ko mooy dangay gëm yàlla iman an tu'mina billahi wa malaikati malaaka yi kutubi yi téere bi rusuli yi yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam wal yawmil akhir ak bis bu mujj bi wal qadar ak dogal xayrihi wa sharrihi bu baax bi ak bu bon bi lépp yàlla ko dogal maanaam bokk na koon ci njariñal ngëm yàlla ngëm dogal te amaana mooy bi gën a mag mooy mooy day tax sa yàlla mën a valable day tax sa ngëm yàlla mën a valable yàlla nañu yàlla sàmm ah, léegi nag mu ne kon nag wasaamixan yàlla na nga jéggal am nga excuse waalidina suñuy waajuri wa shuyuux ak sëriñ yi wa man ak képp koo xam ne xat dëgg-dëgg wala du jur nañ ko wasabil islaam yi ak boromil islam ñoom ñépp yàllaahu yàlla allah allah Cheikh El Hadj Malick fii radiyallahu anhu bi mu ñaanee sama borom subhaanahu wa ta'ala jéggal ñi nga xamante ne maanaam bi mu ñaanee nga gis ñaan yëpp day tourner hmm, ci boppam ah boo xoolee ko dale euh, ilayka yaddal madaraja a maghfira gis nga abdul zalilum ilayka yaddal maja daraja a maghfiratin hab lii jox ma man dégg nga mooy njéggal googu muy ñaan après tamoojal baxru baxru zambi wa inna nii naka man rabbi yow sama xiftu dama ragal arara wa ma amimati kul uzma al mu ne ashku maa ngi jàmbat man ashku ilallah ah xaajal lay sarfa siwaka ya rabbana yàlla yàlla te xam naa ne wanaa hal min musilin bi ma qad kaana yuriduhu rabbul ibadi alim rabbi yàlla wa nafadu wa nafidul hakim fii na iradatu kama yasha wa jalla allah léegi nag mu war a léegi nag mu jóge ci boppam mu jóge ci boppam dem ci dem ci ñeneen léegi nag mu ñaanal waajur yi muy loo xamante ne lu important la comme ni nga xamante ne noonu la siiwee ci alquran ne waajur yi ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala dafa dogal dafa àtte qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ne waajur da nga war a rafetal jëme ci ñoom te bokk na ci rafetal yooyu jëme ci ñoom mooy nga di leen ñaanal mooy nga di leen ñaanal Euh, moo tax mu ne waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira waxal ne yow borom bi subhanahu wa ta'ala yow sama yàlla nga yërëm leen ñoom ñaar comme ni nga xam ne noonu lañ ma yare bi ma nekkee xale hmm? moo tax ñaanal leen dafa nekk loo xam ne nit ki war na wut bis bu jot war na oo wut dog boo xam ne daf ci ñaanal ay waajuram moo xam suy julli la ci biir julli bi su joti mu ñaanal leen wala suy mu ñaanal wala su jullee ba pare mu ñaanal leen waaye daal na leen di fàttaliku lu bari di leen ñaanal loolu moom mooy li nga xamante ne mënta ñàkk bu dee ñu ngi dund mu ñaanal leen yàlla defal yéwénal seeni mbir ci wàllu àdduna ci wàllu ala àllaxira niki noonu mu ñaanal leen yàlla jéggal leen comme niñ ko waxee def ay salaatu faatiha masalan ngir yéene ci yàlla jéggal waajur yi wala dog bu mu mën a doon rek mu yéene leen ko yéene yool bi ak yu mel noonu Ah. léegi fii bi mu paree mu ne wa shuyukh ak sëriñ si maanaam ngay gis mu def tadrij maanaam eh, benn processus la boppam waajuri sëriñ si ndax nit ñi da xam ne njariñ gi gën a mag gi nit di am mi ngi ko amee ci ñaar ñooñu mi ngi ko amee ci waajur yi ak ci sëriñ si waajur évident na ci ne dafa am ñeewante ak cofeel ak yërmande ci doom yi loolu dafa évident maanaam nekkul sax loo xam ne day jara démontrer mbaa ñu koy prouver waaye na nga xam ne sëriñ bi nga xamante ne moom mooy bi gën a tuuti sëriñ sax maanaam bu tuuti dañuy wax ne maanaam ni mu war a mel daal <laughs> xamal ne sëriñ euh, yërmande gi mu am ci yow au minimum maanaam yërmande googu ak yéene gi mu am ci yow lu mu tuuti tuuti tuuti waaw kay ëpp na yéene ak yërmande ji waajur am ci yow loolu xam ko le minimum mais bu matul lool rek mooy matul sëriñ bu fekkente ne li mu la yéene ak yërmande gi mu am ci yow ëppul au minimum bi la sa waajur am ci yow xamal ni matul sëriñ waaw loolu xam ko waaw waaw non loolu moom loolu loolu loolu moom règle la boo xam ne boo ko xamee rek boo comprendre rek am nga départ bu baax pour trouver dëgg-dëgg ki nga xamante ne yàlla mën na la dimbali ci ay loxoom départ bu baax la mooy nga xam ne lu mu bon bon dina la yéene te dina la bëggal lu ëpp li la sa yéene ak lim la bëggal yombul accès ah c'est extrêmement difficile mais nag noonu la sëriñ mel noonu la mel de xam nga da ngay xam ne sëriñ yi ñaari ñetti xeet lañ sëriñ yi ñett lañ dafa am sëriñ bu ñu tuddee seexu cheikhu bi am sëriñ boo xam ne cheikhu tarbiya lañ ko tuddee am sëriñ boo xam ne seexu tarqiya lañ ko tudde seexu taalim mooy ki nga xamante ne moom moo lay jàngal yi nga xamante ne mooy xam-xamu zahiri ci diini ji lu deme nekke ay naxu maanaam ay ay fiqh ay xadiis ay tafsir ay naxu ay aqida balaaxa siira domaine boobu moom loolu la lay jàngal kooku lañuy tuddee cheikhu taalim moom dalay jàngal rek mu am ki ñuy tuddee cheikhu tarbiya boo kooku nag moo tax moom moom lañ doon wax ñu moom lañ wax ne kooku au minimum foofu mu mën loolu sinon rek matu ko mooy koo xamante ne daf lay yar fexe ba jikko yi nga xamante ne moom mooy jikko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndànk-ndànk par éducation spirituelle nga dem ba accéder ci lu deme nekk day def ci yow lu deme nekk yaakaar yàlla kese lu deme nekk sopp yàlla lu deme nekk di bëgg ngir yàlla ak di bañ ngir yàlla lu deme nekk ngay ragal yàlla yu deme nekk bëgg yu baax yi ak bañ yu bon yi yu deme nekk di wiiru ci yàlla ak jikko yu mel noonu moom yooyu lay def ci yow ak sopp yenent bi sallallahu alayhi wasallam jikko yi lay jël tadrijat maanaam ndànk-ndànk étape par étape mu dugal ko ci yow nga xamante ne danga naan ah man day wax dëgg yàlla bu ma comparé diggante daaw ak ren gën naa fee ragal yàlla gën naa fee bëgg lu baax gën naa fi et cetera mu am beneen sëriñ bu ñuy wax seexu tarqiya kooku dalay boot di yéeg ak yow sans mu am benn processus buy am ci biir mi ah jàngale bi duñ ci yàgg duñ ci taxaw parce que ñëpp xam nañ ko parce que bu lu zahir la dafa fekk nag ne xam-xamu sharia yi sharia d'une manière générale dafa am zahir am baatin comme ni lépp am <laughs> ah, baatin bi maanaam mooy lu nëbbu li zahir bi mooy lu feeñ mais baatin bi day leeral li feeñ ñu gën koo mën a xam mu gën a accessible mais du contraire am comme ni ko ñenn ñi yaakaare mm-hmm. xam ne boo tuddee zahir ak baatin rek pour ñoom dañu ay déedéet mm-hmm. ah, tey suñu toogee fii salle bi mu lëndëm mu am benn affaire bu taxaw nii maanaam bu ñu teg nii xaw ma butéel la wala du butéel lii butéel bi salle bi yëpp lëndëm mais man xam naa ni lii ab objet la mais xaw ma lu mu doon xam naa ne objet la loolooy xam-xamu zahir parce que aw ma benn précision ci mbir mi aw ma précision bu ci mbir yi gis naa ko mi ngi nii daal butéel la mais munu ci foofu la ci sama xam-xam maanaam ak objet la foofu la ci sama xam-xam bu fekkente ne lumière bi yuy dugg si par ndànk-ndànk lu lumière bi gën di bëri mooy gën a am précision ci caractéristique u objet bi mhm. lu lumière bi gën a rëy rek mooy ci gën di am précision nii la zahir ak baatin ma xam-xamu zahir bi du la permettre nga xam mbir mi du la ko permettre nga xam lan la exactement mais dina la permettre nga xam ne objet la mais baatin bi moo lay permettre ngay gën a xam caractéristiques yi ci biir en détail yi ci biir en profondeur wala boog ñu joxe beneen exemple bu ñu nekkee ci àll bi ñu séen benn affaire séen gi ma koy séen mu leer ma ne lee leer mbir la am na am na daal lu fa ne lu nee am na lu nekk na la mais xaw ma ba xam nit la xaw ma ba xam xar la xaw ma ba xam fas la xaw ma lan la loolu mooy zahir kooku sëriñu zahir bi noonu day fexe rek ba di la wan mbir yi nii rek même bu dee euh, de loin la kooku mooy cheikhu taalim bi cheikhu tarbiya bi mooy ki nga xam ne da lay yar nag ba nga xam te ne da ngay am nag benn leer ci sa xol booy mën a gisee mbir mi di mën a làmb am réalité yi di ko mën a xàmmee tuuti mooy tey par exemple ki nga xamante ne moom bu lu nit kiy gën di jege maanaam lu lu lu lu lañu seen lu muy gën di jege di ñëw xaw ma ba xam oto sax la wala nit la walla xar la wala fas la mais lu muy gën di jege may gën a mu may gën a leer ne ndekete du oto leer na ma ne du oto lii moom luy dund la du dëgg bu ma gën a accéder ma xam ne ah ndekete nag lii nit la kee nit la mais xaw ma nu mu mel xaw ma kan la gisuma kanam gi yooyu loolu kii tarbiya foofu lay yam ak yow à ki lay dem ba ba nga man a làmb mbir mi nag di ko def ba mën koo xam dëgg dëgg dëgg mooy masalan ki nga xamante ne tey nit yi dafay fexe ba bu nit ki ñëwoon ñëw ñëw ngay def ba koy gën di xàmmee ba mën koo gis nag ni ah kii kat Alioune Dramé la mu ngi nii dégg nga so chemise bu bu bu bu kii la sol nu mu tudd <laughs> xaw ma sax bi mu yor vert la xaw ma waaw moom ah ak yooyu maanaam léegi nag am na ay détails ci personnel nit ki kan la maanaam ci gàttal diggante xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin noonu la mel ci diggante cheikhu taalim bi cheikhu tarbiya bi ak cheikhu tarqiya bi ah, da xam ne euh, sharia sharia zahir bi dafa simple te rafet dafa simple dafa rafet te it yomb naa xam aussi il ñu xam benn affaire mooy ne xam mbir te loolu boo xam nañ ñëpp xam nañ ko mooy xam mbir maanaam maanaam jëfandikoo mbir obligé wul nga xam ko totalement pour jëfandikoo ko man tey il suffit que ma xam euh, ne lii portable la le fait que mën naa jëfandikoo portable bi sans xam portable bi ana nan lañ ko defaree ba mu baax ba ma mën ko utiliser du dëgg alors que ki nga xamante ne moom électronicien la ah, maanaam eh, informaticien la en même temps et maanaam am na domaine yu bari yu mu cumulé en même temps moom dina mën a xam à peu ci biir nan lañ def ba kii dajale outil batterie bi def ah buñ ci puce bi nan lañ ko monter et cetera ah voilà ba mu ba en tout cas ba mu mën a nekk portable boo xam te ne day communiquer nga xam ne bu ma ci nit woowee ma mën a wuyu aloo mu wax ma wax ñu ñuy déggante moo xam ne wa et cetera mais le simple bu fekk ma mën a am usage bi utiliser ko kese ñu woo ma ci ma wuyu allo na nga def kii waxtaan ci def dox ci samay soxla soxlawul ma xam détails yi ci biir charia noonu la mel ki jàng ak ki jàngul ki am xam-xam ak ki ko amul yépp mën nañu xam nañ ni bu ñu leen waxee ne nii la ñuy jullee day mën a julli bu ñu ko waxee nii la ñuy jàppoo da koy mën a def hmm. loolu jarul njàng mu sori mais ci biir euh, euh, du dëgg da nga koy mën a xam danga koy mën a def maintenant wax yooyu fu mu tegu lan moo tax lan moo kii lu lu maanaam nan la ñuy def ba regrouper xam-xam boobu ba am ci accès ba mën ko kii loolu kooku moom moo jar sëriñ ko looloo jar ut sëriñ mm-hmm. koo xam ne nag da ngay tax ko moom mu di la jàngal di ngay kii ngay mën a gis affaire yi di ko xam di ko comprendre di di comprendre voilà muy leer kooku saytu taalim la maintenant cheikhu tarbiya bi day dem ba nga xamante ne moom mbir mi boo taxawee di julli non seulement yamatul nag léegi ci xam nga ni ñuy jullee xam nga fan la wax yi tegu xam nga lan moo tax ñuy doxale lii après lii lii tegu ci ak yooyu nan lañ ko xamee et cetera ci wàllu hadith ci wàllu tafsir ci wàllu fiqh et cetera nan lañ def ba yooyu yëpp ñu mën ko dajale xam ko et cetera ak usul beeg yooyu léegi weesu nga foofu mais yow nan ngay def ba mbir mi nga incarné ko c'est-à-dire que soo julli koy dund da ngay dund julli gi ndax maanaam sens bi esprit bi nekk ci ginnaaw julli spiritualité bi ak xam-xam yu demee nekk toroxlu lay dugal ci yow parce que yooyu ay xeeti xam-xam la hmm? xam nga xam xam nga xam xam nga loolu tamit xam-xam la mais xam-xam la boo xamante ne maanaam euh, A plus B kese du lan ko tax a xam xel xel rek mënul tax nga accéder ci par exemple xam bi may xam ne man ne. ah euh, suukar cafka gi ci nekk xam bi ma koy xam ak muñ métit gi ci ne maanaam wex gi mu wex ak mer ni mu mel ak ak mbégte ni muy def ci xol loolu xam nga xam-xam la ak toroxlu maanaam xam-xam la non loolu maanaam dama jox exemple boo xam ne ñu ñu exemple yoo xam ñun ñëpp dinañ ko mën a xam yooyu ni muy def ci xol loolu xam-xam la du mais est-ce que kenn mën na ko démontrer lu dul nit ki vivre ko déedéet il faut nga vivre ko du dëgg loolu soo ko vivrewul doo ko xam maanaam soo vivrewul mbir mu metti nga war koo muñ doo xam lan mooy muñ nu mel soo musul jël suukar ñam doo xam luy suukar nu mel caf ko doo ko xam ah soo musula am mbégte gu rëy doo xam luy mbégte su la tristesse musul dal doo xam lan mooy tristesse yii moom dafa nekk yoo xamante ne lu waay ay ay ay mënu la koo démontrer di la expliquer rek par ay wax kese ba nga xam lan lay tekki il faut que nga vivre ko du dëgg mi ngi noonu nag xam-xam yi nga xamante ne moom laa doon tudd sànq ci wàllu ragal yàlla toroxlu ci yàlla ah di wéeru ci yàlla yaakaar yàlla Ah, ak yu mel noonu sopp yàlla sopp yenent bi sallallahu alayhi di sukkandikoo ci yàlla bàyyi sa mbir yëpp yàlla ak yu mel noonu yooyu ay mbir la yoo xamante ne il faut que nit ki vivre ko ci xol lay ne maanaam ay mbir la yuy wéeru ci xol yuy nekk ci biir xol nit ki war ko vivre yoo xamante ne lu waaye aay aay aay di ko ko démontrer ba pare yooyu noonu xam-xam yooyu dañoo ànd ak leer du rek ay explication parce que ba fi ñu yemoon ba avant bi ba avant étape bi yi ay explication mën na la ko jàngal mais yii moom explication du la ko jàngal du dëgg ci kaw loolu loolu moom la sëriñu tarbiya bi di def ci yow leer googu lay fexe ba mu dugg ci sa xol ci ay orientation yu mu lay def loo yu lay defal ak ni mu lay ori maanaam ci processus bu mu lay dugal ba nga comprendre affaire moo tax zahir bi bu sharia rafet na teey na seulement baatin bi maanaam ci biir moo gën a rafet te looy gën di dugg ci biir lu muy gën di xóot mbir miy gën a sell mbir miy gën a rafet muy ëpp leer ngay gën a yëg sa diggante ak sa borom lien bi ni muy dëgëre loolu moom la sëriñu tarbiya bi di def sëriñu tarqiya bi moom day yéeg ak yow ba nga xamante ne yëpp danga ci yow dootoo gise ci leneen lu dul yàlla maanaam sa doxalin yëpp yàlla la léegi amatuloo sax maanaam amatuloo beneen nation bu dul yàlla ci sa biir ak sa biti lépp yàlla la waaye sëriñu tarqi tar euh, euh, euh, jàngale bi maanaam nga xam ne taalim la ñooñu ñu bare bare bare lañ dëkk boo dem wala réew moo dem en tout cas am na fa réew moo dem am nañ fa ba pare dañ fay am en nombre aussi waaye sëriñu tarbiya moom par contre ñoo gën a raar même bu dee xaw nañ bari tuuti mais ñu raar lañ ñu jafe jafe jafe jafee gis lañ li tax nag ñu jafe gis mooy yéene yi yóbbu nit ñi ci wàllu boobu loolu moom moo tax ñu jafee gis maanaam li war a liy pousser nit ñi pour ñu am tar pour ñuy def tarbiya ndax bari na ñoo xamante ne li tax mënuñoo maanaam seen tarbiya mënta baax maanaam mënuñoo tarbiya mooy yéene bi leen di pousser pour ñu dem ci sëriñ bi ñoom dañuy bëgg par exemple bu ñu bu ñu demee maanaam bu ñu leen tarbiya après ñoom tam ñu nekk ay sëriñ alors que loolu du objectif bi ah daa am ay titre yu ñuy wut am ay mbir yoo xam ne dañoo bëgg yegg foofa. te loolu objectif bi objectif bi mooy nan laay def ba am gërëmal yàlla ba au moins sans borom lépp ma doon doyee moom mi nga xam ne moo ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni bi nu ma jinnee ak nit lu dul pour ñu jaamu ma lool moom moo war a yóbbu nit ci mu am mu wut sëriñu tarbiya naam sëriñu taalim cheikhu taalim mooy sëriñ bi lay jàngal diine ji nii mooy xam-xamu zahiri kooku li tax nga war ko wut mooy au moins sa pratique religieuse jag loolu moom laa budda munul nekk lu dul maanaam munoo am sëriñu munoo am maanaam munoo jàng di munoo di pratiquer diine normalement lu dul sa sëriñ lu dul lan nga jàng nan lañu koy pratiquer loolu benn la mais aussi beneen affaire bi mooy au moins diine ji xam-xam bi bañ a réer parce que diine kenn du ko préserver baatin zahir bii lañ koy préserver léegi euh, su fekkente ne sëriñ bi nga xamante ne moom euh, euh, dalay jàngal kooku moom kon dem ci moom loolu yomb na léegi mu def tarbiya bi nit ki bu xoolee ne lan moo mooy man lan lan moo war a tax ma soxla sëriñ en fait xam nga ñun problème premier problème bi njëkk am mooy lan moo ñu poussé pour ñu nekk pour ñu pour ñu wut man en tant que Moustapha man rek nii en tant que Moustapha un membre de la société ah un simple citoyen ah ana lan laay doyee sëriñ lan laa koy doyee. concrètement est-ce que mën nañ tontu ci laaj boobu lan laay doyee sëriñ man lu may doyee sëriñ pour lan lu tax ma war a am sëriñ lu may jariñ am sëriñ lu may jariñ egg ci yàlla waaw léegi lan moo tax bu ma eh, jàngee alquran waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam li boroom xam-xam yi wax ñoom tegtal nañ koo pare leeral nañ bi nit kon lu may doyee waat keneen koo xamante ne damay dem ci moom nii mu nekk sama sëriñ lu tax waaw mais problème bi mooy man xam naa xam naa li nga xamante ne maanaam mën naa liir téere yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi di yor mën naa leen ay lire wala bu ma demee ci sëriñu taalim bi tamit dina ma wax mbir mi ne ma voilà lii lii moom maanaam a ah yent bi moom sallallahu alayhi eh, eh, jamono jii nii la daan amee jamono ji nii la daan doxale et cetera yooyu xam naa ko maanaam lan moo ma war a pousser dès le début rek mu jug rek ne moo man naa il faut mu am sëriñ parce que xool naa ba xool mais daal non man daal il faut mu am sëriñ mën a yeggale ci yàlla. Hmm? ñëpp la mën yàlla bu nekkee amul sëriñ xam mais. sëriñ hmm. bu ci am ndigal voilà bu ci am mais léegi man li yëpp li ngeen wax yëpp dëgg la yi ngeen di wax nii yëpp dëgg la mais damay poser question yi pour ñu gën a pousser aiguiser réflexion yi ah, dëgg la maanaam xam naa ni sëriñ bi mën na ma lan voilà mën na maa yóbbu ci yàlla mais man lu may doyee la la la mais xanaa xanaa yàlla yónniwul yonent bi ba pare sallallahu alayhi wasallam ba mu leer xanaa li yonent bi moom li mu fi bàyyi dafa doyul ah ah ah bëgg a jàng kon yow kon sëriñ yow sëriñ bu la jàngal rek nga soxla <laughs> sëriñ bu la jàngal rek nga soxla ah waaw boo xamul dangay ngay jàng kon yow ku la jàngal nga bëgg aha aha ah non <laughs>

man de gis naa ni sama papa ak sama maam ñun ñëpp suñu waa kër ndeysaan ñun ñëpp ay tiijaan lañ waaw man daal foog ma jël weer bi bu dee lool la objectif boobu baaxul su fekkente ne objectif bi mooy ah, man de li tax ma jël weer bi mooy gis naa ne am na ay avantages yu bari boo jëlee weer bi dégg naa da ngay dem àjjana. yow ak yow yow yow ak sa sa sa sa sa jabar ak say doom ak képp ku la may jabar ak yow koo may jabar yu ñëpp da ngeen di dem àjjana dégg naa daal ah njariñ yooyu yëpp ma ngi ci waaw dégg naa sax yéen maanaam ci ñuy njëkk a dem ngay bokk di njëkk dugg àjjana ngeen di bokk loolu tam du objectif bu baax non man damay jël werd parce que suñu koñ am na benn muxaddam boo xam ne kooku ni ma neexee wala suñu waa dëkk wala boog ñun suñu dëkk suñu village ku jëlul werd maanaam yenn avantage yi yenn kii doo ko am maanaam yenn renommée yi doo ko mën a am parce que jëloo werd quoi boobu tamit baaxul parce que tamit gars yi ni ñuy wasifa nii ak di xadara mais affaire bi daf maa neex quoi il faut que non affaire bi daal il faut ma jël ko di ko def quoi parce que affaire bi daf maa neex boobu objectif baaxul. lii ma war a pousser pour ma dem ci sëriñ bi dafa war a juger d'abord ci prise de conscience maanaam prise de conscience. sama borom subhaanahu wa ta'aala daf maa bind pour ma di ko jaamu ma sax ci di ko jaamu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun binduma jinne ak nit lu dul lan pour ñu jaamu ma ah prise de léegi man binduñu nit ak jinne lu dul pour ñu jaamu ma man ma ne waaw mais léegi man d'accord man sama jaamu jooju noonu jaamu boobu noonu kon ce qui veut dire que man bépp tiers bu ma ne te nekkuma ci jaamu yàlla en fait nekkuma ci li taxoon ñu bindam kon j'ai failli à ma mission ci tiers boobu bu dëgg léegi ma ne kon léegi damaa war a nekk ci saa su ne may jaamu yàlla loolu mooy première prise de conscience deuxième prise de conscience mooy ma ne Euh, j'ai remarqué quand même que ni malgré j'ai beau vouloir œuvre euh, le voilà œuvre pour dem ci affaire boobu <laughs> du dëgg ah am envie bi am intention bi pour di dem ci nekk saa su ne may jaamu yàlla mais réalité moo may bif xëcc ma ne ma xool ma bu baax man réalité ma xool ko gis ne mooy ndekete sama bakkan moo ma not dafa bari yu baax yu baree baree baree bari yoo xam ne man munu ma ci munu ma cee dem munuma koo def te xam naa ni loolu laa war a def xam naa ko ah, mais manuma ko parce que sama xol amul énergie bu dool bu toll ni ma braver obstacle yi tax ba ma dem ah def yu baax yooyu loolu leer na loolu Ah, ba pare am na yu bon tamit yu bari yoo xamante ne man xam naa ni yii baaxul man xam naa ko xam naa ni bu ma bàyyee nii ba dee nii sama bakkan dina ma dugal ci bërëbu alkane parce que lu tax parce que ni may def loo yu bon yoo xam ne man en âme et conscience xam naa ni yii yu bon la mais mënuma ko bàyyi parce que en fait damaa amul doole maanaam je je me impuissant incapable incompétent devant lan la réalité mooy lan mooy bu fekkente ne sans bakkan maa ngi nii maanaam sans bakkan maanaam maanaam maanaam voilà dama am faiblesse boo xamante ne pour dem de pour bàyyi yu bon yi moom mënuma ko est-ce que loolu ñun ñëpp dañ koy yëg noonu mm-hmm. tout le monde ñun ñëpp lañuy yëg ne am na yu bari yoo xamante ne yu bon la wuñ ko tout simplement parce que bëgguñu ko bàyyi du lool de mais c'est que suñu bànneexu bàkkan lañ munul noot ba bàyyi ko yu baax yu bari ngi nii leer na ne lii mooy li baax mais maanaam damaa mënut a noot sama bànneexu bakkan ba dem def ko loolu laa mënul xam naa ko donc le fait que j'ai failli mission ci war a nekk saa su ne may yàlla xam naa li ma ko teree def te problème bi mooy am naa beneen conscience prise de conscience mooy ne. su fekkente ne sama xaal bii nii ma nekkee nii noonu rek laa nekkee ba dee ci muy musiba dal na ma parce que bu ma taxawee ci kanamu yàlla aw ma benn lay au moment man xamoon naa ne lii moo baax lee moo bon loolu leer na ma ba pare ma xam ne yu euh, bon yi ay buntu la ay canaux la pour fatt maanaam pour xëcc lëndëm di ko wàcc ci sama xol te yu baax yi ay canaux la pour di indi leer ci sama xol mais yu bon yi buñ ñëwee tem ñu fatt canaux leer yi ubbi canaux lëndëm yi de telle sorte que bu leer ñëwee du mën a dugg yooyu man xam naa ko j'ai maanaam j'ai conscience hein je suis conscient de tout ça loolu yëpp xam naa ko ni mu nekkee sama kaaman ye en tout cas loolu la nekkee kaawu ñi ëpp ñu fi ne du dëgg kenn ku ci nekk tey mën naa taxaw ne aw ah, ay la yeween nag li waaw Moussa nag li mu wax nag dëgg dëgg dëgg dëgg ay la yeween nag li dëgg la nag parce que man tamit li li li à description bi mu def waaw <laughs> <laughs> ah oui non mais léegi kon awma benn moyen malgré que xam naa ne lu baax la mais xam ngi kese dimbaliwuma <coughs> il faut mu am koo xam ne day fexe ba soppaloo ma yàlla jël ma dugal ma ci yoonu lu baax may gërëm rek li li yàlla gërëm maanaam lépp lu neex yàlla looloo may faf neex ci loola rek lay xaj du ma xaj ci leneen lu yàlla lu neexul yàlla mooy tax ba ma mën a noot sama bànneexu bakkan mu mën caa dem dugg ci léegi loolu buñ la ko waxee danga naan ah mais d'accord euh, c'est vrai sëriñ yow bu mel nii ngay wax nga xam ne daf maa war a dimbali ba ma mën mel noonu fu ma toll léegi yàlla ci yàlla rek laay ne parce que maanaam damay jaamu yàlla fu ma toll sàkku ngërëmal yàlla ci lu ne ba nga xam ne man daal benn objectif la mooy yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoo may neex ci ñoom rek laay nekk ak bu ma adduna bi yëpp bu ma ko doon ñàkk naa am yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam adduna yëpp bu ma ko doon am te am lu may perte ci yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam suur naa lépp loolu. sëriñ bi ma mën a yëkkati nag yóbbu ma ba ba ci étape boobu nag ah oui kooku kooku kooku mooy lii ma bëgg non non c'est c'est ça qu'il c'est ce qu'il me faut là. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. seulement seulement mais ñi nga wax ñi nga wax ni mais bariwuñ ah. mais moi je les trouve pas gisuma leen fu ñu ne. du dëgg du posé wuñ question boobu ku mel noonu laa bëgg mais mais gisuma ko hmm? ah man non ko ko ko ko ki nga wax nii man koo ko ma arrangé mais gisuma ko je l'ai pas vu <laughs> non kooku moom non non kii nga wax moom bu ma ko gisoon moom non non non non dina ma arrangé <laughs> mais gisuma ko bu boobaa nag ci lañ lay interpeller yow nag ni la soo demoon ba nga xamante ne dasa xol dem nga ba état bii nekk lu dëggu ci yow sa borom dina la wanale ku mel noonu moo tax bokk na ci taalibe dëggu gi muy gi wane ni dafa dëggu mooy trouver gi muy trouver sëriñ bu mat sëriñ loolu mandarga bu rëy la ci wane dëggu taalibe mooy ne kii gis na léegi sëriñ bu mat sëriñ mooy wane ni kii ku dëggu te subhaanallah taalibe bi même bu dëgguwul bu dëggoo yàlla tombeel ko par ak par erreur mu tombe ci sëriñ boo xam ne matul sëriñ yàlla day orienté maanaam day def sëriñ bi ay waxam moom ci boppam yàlla di ko ci orienté sans sëriñ bi tey ko sëriñ bi sax du ko tey mais yàlla moo koy def mais après dina découvrir na ndekete l'individu là ah da ngay waaru <laughs> mais loolu après la koy xam wala boog benn jour un jour ou l'autre yàlla wan ko vrai sëriñ mu xam ne ndekete kee mu jàpp woon sëriñ du dara topp beneen affaire nag bu am solo la boo xamante ne lu nit ñi war a bàyyi xel mooy critères yi nga xamante ne moom la ñuy xool pour tànn sëriñ waxoon nañu ci jotaay bi weesu ay critères yoo xam ne noonu la ñuy xàmmewee nitu yàlla yi kan moo ci fàttali ko benn non niñ koy xàmmewee dañ ci bàkkaar yu mag sax sax ci bàkkaar yu mag ñoo ko découvrir ah ci bàkkaar non loolu loolu du critère non loolu loolu ay jikkoom la mais dafa am ay mbir yoo xamante ne euh, euh, euh, taa maanaam ay ay mbir la yoo xamante ne ci ñoom lay nekk ay étiquette la yu ñuy am yoo xamante ne boo leen gisee rek da daal di mën a xam ne ah d'accord kii kenn la. jikko yeneen salaam day waaw loolu <laughs> loolu c'est général c'est assez général waaw. mais d'une manière générale waaw d'une manière générale mais. wax ni ci gis-gis yow ñu ordinaire lañ nit ñi dañuy ordinaire. mais am na ay ay ay ay ay mandarga da ngeen ko fàtte. ah. ah. non loolu jikko lool seen jikko mooy day day nekk kuy nang kuy nangoo supporter maanaam yi jóge ci nit ñi ah ah lan dégguma ah ah, ah ah ah ah ok voilà maanaam day nekk koo xamante ne du du maanaam du du du maanaam day am benn genre autorité. voilà waa autoritaire day nekk koo xam ne day am benn autorité boo xam ne ci dëgg lay tegu waaw caaxaane ko moom doo ko mën maanaam caaxaane ko ñëw rek waaw waaw mooy loolu ah ah non non non naqare deret kiiraay la maanaam day tax ba duñ ko xam bu naqare deret day day tax ba nit ñi duñ ko xam mais loolu wax nañ ko léegi ah da ngeen koo fàtt ah waaw waaw loolu kiiraay la mooy koo xam souvent effectivement loolu kiiraay la maanaam mooy rideau bi nga xamante ne mooy barrière bi tax ba nit ñi duñ ko gaaw a xàmmee loolu moom mooy le fait que mu nekk nit le fait que ngeen bokk jamono le fait que euh, euh, euh, par exemple mu mën na am yeneen maanaam mu nekk boroom alal waaw walla mu xaw a mu naqar deret wala muy muy wala yu mel noonu wala mu bari lu muy ree loolu tam mën na tax parce que waaye kii ni mu bari ree daan nii daal boo moytu <laughs> waaw waaw ah wala ak yu noonu maanaam ragal yàlla mais ragal yàlla waaw yooyu jikkoom la xam nga en fait dama laa waxoon nu muy mel li nga xamante ne moom danga ko koy mën a xàmmewee mën naa ko léegi dama koy répété waat bii baax na ngeen ko jàpp bu njëkk bi mooy soo leen ko gisee wala buñ ko tuddee day lëkkaloo loolu day lëkkaloo ak yàlla maanaam mooy mënoo koo tudd wala nga xalaat ko souvent lu dul dangay ngay xalaataale yàlla en même wala nga lëkkalewaale turam ak diini ci en même loolu liaison boobu day am euh, ñaareel bi mooy day nekk koo xamante ne euh, maanaam làmbin yi dañuy dëppoo ci di seede ci moom lu rafet ba mu des ñi ko iñaane ñi ko iñaane rek ñoo dul nag mën a wax ci moom lu rafet mais sinon nit ki su fekkee iñaane wu ko rek day mën a seede ci moom lu rafet ah beneen bi mooy day nekk koo xamante ne day am autorité maanaam day nekk ku ku ku ku am kilifteef mais ci dëgg lay tegu c'est-à-dire nit ki souvent du ñemee défendre ay caaxaan lu ci ëpp ci kanamam sinon rek da lay beneen bi mooy day nekk tamit nit koo xamante ne yàlla day nattoo nit ku ñaw ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di jublu ci ñoom te di leen jéem wax ak di leen def lu ñaw Euh, niki noonu yàlla day feeñal ci seen loxo léeg-léeg ay kiimaan maanaam mbir yoo xam ne lu demee nekk ñaan gu gaaw nangu lool wala euh, euh, maanaam ba ëpp aada daal ba weesu vraiment li nga xam ne mooy le naturel ak lu demee na di di dox ci kaw ndox mi di naaw ci jaww ji ak yu mel noonu di di gis lu gën a sori di dégg lu gën a sori et cetera mm. tamit beneen am na beneen mbir mooy ne dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne dañuy xam maanaam dañuy am xeetu xam-xam yoo xam ne ñoom rek ñoo ko xam ñoom ñoo ci ñoo yooyu noonu nga xamante ne ku am tuuti ci wilaaya ku nekk wàllu yu tuuti bu ndaw da leen di dëggal boo waxee yow doo xam gaa mais ñoom li ñuy wax da nga koy dëggal day naturel ci yow da ngay mën a nangu dëgg googu alors que ñoom day nekk xam-xam ñoom bu ñu incarné dañ di ko di ko expliquer wala man koo xam bu baax ñu mag ñee mag ci ñoom mooy lu demee nekk xam-xam bi aju ci kóllëre gi maam Adama alayhi salaam bi maanaam bi nit ñi amoon ak borom bi subhaanahu wa ta'aala seen ruux ak la ca aju wala boog xam-xam yi nga xamante ne dafay aju ci xaraf yi wala xam-xam yi nga xamante ne eh, day aju ci njaal njaalbeenu mbind gi ak ak yeneen yi nga xam ne dañuy aju ci xel yi ak xalaat yi xam-xam yooyu ah, ak xam-xam yi aju ci ruux yi yooyu ay xeet xam-xam la yoo xam te ne ñoom dañ koy xam dañ koy maîtriser mais ku dul ñoom du ko xam d'ailleurs sax du xam sax tuuru xam-xam yooyu en ah, yii daal ay màndarga la yoo xamante ne dañ koy xàmmewee wàllu yu yàlla yi léegi nag su fekkente ne da ngaa dëggu ci sa sincère sincère ci ni ngay wutee nit sëriñ bu baax bu la mën a jariñ tarbiyewu tarbiye bu wér yàlla da lay won ku mel noonu parce que ñu bari lañ ci dëkk yi réew moo dem am nañ fa réew mu ay jullit ne rek xamal ne am nañ mais sauf que dañuy faral di nëbbatu du ñuy génn ci mbedd mi du ñuy faral di woote woo di wax ne kaay leen abadan loolu moom sax loolu mooy li xam ne duñ ko def kaay leen man sëriñ laa <laughs> déedéet duñ ko def mais yàlla bu baaxee nit te bëgg ñu ñu jariñu ci kooku day tëj day tëj maanaam day dindi nit gi maanaam le fait que mu nekk nit loolu daf koy lem compressé ko wan nit ki rek li nga xam ne moom mooy jagle yu yàlla def ci kii ba pare yàlla daf koy may ak parce que comme dafa sincère yàlla day ubbi xolam mu may ko ak womatu ak nangu dëgg bu ko defee nag yàlla wan ko ci nit kooku yoo xam ne ku ko xamul danaan mais kii il exagère mais <laughs> dafay foog fekk moom li tax mu gis ko ba xam ne kii ci ñooñu la bokk luy nekk ci xol la muy dëggu gi mu dëggu jàppal ne képp koo xamante ne yàlla dafa wone ci maanaam loo xam ne vraiment maanaam koo xamante ne pratique religieuse maandu na jub na te baax na te sell na mu def loo xamante ne lu kéemaan la ci kanamu mbooloo ñu mën ko seede ñoom ñëpp ñu mën ci teg baaraam ne kii day lii day gis nañ ni kéemaan la boo xamante ne na dëgg-dëgg yàlla defal na ko ko loolu day wane ne ñooñu noonu yàlla dafa nam ci ñoom yiw waaye su fekkente ne dafa def loo xamante ne day tax ñoom ñu tuutal ko ñu xeeb ko ñu doyadal ko daa fekk nañ yàlla dafa nammul ci ñoom ñu jariñu ci kooku ah, léegi mu def sëriñ bi kon moom ci boppam xeetu euh, parce que procès maanaam éducation spirituelle moom lañuy ñuy wax tarbiya tarbiya bi dafa ay vole yu ma parce que avant tarbiya nit ñi soxlawuñ ko woon siècle yu njëkk yi trois premiers siècles yi yent bi sallallahu alayhi wasallam xayrul quruni qarni summa ladina yalunhum summa ladina yalunhum ñi gën ci siècle mooy sama bos teg topp ñi ci tegu topp ñi ci tegu trois siècles yooyu nit ñi soxlawuñu woon tarbiya ndax lan ndax seen xel yàlla rek a ci nekkoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ku ci gis koo ci gis da gis xelam ak xolam lépp yàlla ak yeneen bi sallallahu ak ngërëmal yàlla ngërëmal yeneen bi sallallahu alayhi lii ci la daan xëy ci la daan gont suy nelaw ci loola lay nelaw xolam ak xelam yépp ci loolu lañ ne suy dox ci loolu lay nekk suy wax ci loolu lay nekk ñoom noonu lañ meloon moo tax sama borom subhanahu indi woon ci seen biir ay kéemaan yoo xamante ne maanaam da daanaka xel du ko yanu léegi nag mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy siècle yu ñëw ci seen ginnaaw ci seen biir nag mooy siècle yu njëkk yi yàlla dafa wane feeñal ci seen biir ay kéemaan yu rëy wane ci seen biir ay wàllu yu màgg ñu am ay fatxu yu rëy rëy fatxu mooy illumination la grande illumination mooy nit ki bu demee ba nga xamante ne nit ki su demee xam nga yàlla c'est que en fait sujet bi dafa vaste <laughs> non mais c'est vrai. boo duggee ci biir buntu rek day day gën dafa vaste dafa vaste dafa vaste dafa vaste lool mais inshallah dinañ essayer tënk le maximum possible di tënk par ndànk laam ànd ak ne dañuy tamit jublu ci leeral mm. pour mu bañ a nekk tam loo xam ne du leer. Ah. Ah, fatxu mooy xam nga nit yàlla dafa def ci moom ñetti mbir dafa def ci moom bakkanam bon en fait <laughs> euh, sans borom subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit mu nekk yaram ak ruux yaram ak ruux mais ruux gi waxoon nañ ne la ruux gi dafa am lu ñuy wax itlaq mooy dafa nekk lu ñu joyal loo xam ne dafa absolu amul ci dara luñ ko tënki mais ruux boobu ruux la boo xam ne man fuuxa la ruux man fuuxa moom la nit am comme ndax alquran ruuxu nit yàlla ci boppam moo ko ci et insufflé kon du lu mu bind rek mais cadeau la bu jógee ci yàlla nit loo xam bokkul ak yeneen mbir yi malaaka yi sax amuñu loolu malaaka seen ruux dañ ko créé soit ci kun fayakunu nekkal mu nekk wala ci moom mooy aalamul amr wala ci beneen aalam mooy àdduna boobu univers bu ñu tuddee univers de l'ordre mooy aalamul amr loolu lañ ko mën a firi mu am lu ñuy wax alamul xalq voilà le mot l'univers de la création loolu tam beneen univers la bu yàlla créé bu mu tuddee maanaam monde boobu ci ngay gisee lépp lu xew xamal ni ay malaaka dañ ciy juddoo sama wax jii may wax am na ay malaaka yu ciy génnee di ci juddoo xataa lépp loo rëdd xamal ne am na ay malaaka yu ci juddoo même ab weñ walla benn sax sax bu demoon ci kaw suuf si mu rëdd xamal ne malaaka daf ciy juddoo parce que ci aalamul xalq la mooy dafa am lu waral loolu xew yëpp ay secret la yoo xamante ne ci àdduna yooyu lañu amee àdduna boobu nag li ciy xew ci malaaka malaaka yooyu dañuy génn sàbbal yàlla sa borom subhanahu wa ta'ala wa in min illaa yusabbihu bihamdihi rabbihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lu dul ne day sàbbaal ci di sant borom subhanahu wa ta'ala waaye yéen doo leen comprendre naka la nit ki moo tax lu baax ak lu bon yépp su ko defee dafa ay malaaka yu ci génnee juddoo ca bu fekkente ne lu bon la xoolal liñ doon wax ci diggante cheikh taalim cheikh tarbiya cheikh tarqiya cheikh taalim bi lan la lay xamal sharia daf la jàngal ne la boo defee lu bon muy bàkkaar danga ko war a lan rëccu tuub ko te nga yéene ni dootoo ci delluwaat cheikhu tarbiya bi moom dana la bàkkaar boobu day tuub gi nga ko war a tuub dafa war a sincère moom sincérité rek la lay jàngal ci tuub gi tarbiya bi loolu la cheikhu tarqiya bi mooy dalay jàngal ne la d'accord ànd ak ne lii bàkkaar la tuub nga sincère nga et cetera mais santal yàlla ci dogal gi mu ko dogal ci yow nga ne ko lu tax ma war a sant yàlla ci loolu maanaam noonu maanaam loolu lay def ci sa xol ba nga mel noonu yow lu tax mu war a sant yàlla ci bàkkaar bii ma def mu ne parce que dogal gi mu ko dogal ci yow dafay waral ci yow ak toroxtaange ak wàcc nga yëg ne yow ndekete yëgg maanaam yow ci sa bopp maanaam da ngaa da ngaa am ay limite da tuuti yàlla mooy ci am kàttan mooy ci man mooy ci ko yëg googu nga yëg moo ëpp doole nga bañoon a def bàkkaar bi ndax doo am yëg-yëg googu du jur loolu ci yow te boo bañoon a def bàkkaar bi konontoon mu amaan na mu beneen problème am ci yow mooy rëy nga jàpp ne yow tu es un grand quelqu'un ndax man duma def lu bon loolu tamit ba pare mu xamal la ne la santaatal yàlla beneen sant mooy bi yàlla dogalee ci yow nga def bàkkaar bi bi nga rëccu ko ci def gi nga ko def maanaam da ko koo génne da ngaa génne bàkkaar bi ci ñàkk am indi ko ci am te lépp lu am yàlla nee na day sàbbal yàlla kon yow yàlla dogal gi mu dogal à travers yow luy sàbbal yàlla juddoo ci nga comprendre affaire boobu mm-hmm. mu jàngalala la en même temps ni la malgré que loolu sax am na pourtant mais euh, euh, euh, dëgg la bu dee bàkkaar la bu dee lu bon la malaaka ba ciy juddoo malaaka mbugal lay doon malaaka mbugal lay doon bu dee nag lu baax la malaaka yërmande lay doon waaye la fait que nga waat ko tuub ko xam nga loolu danga koy amaale parce que boo yeggee niveau boobu rek da ngay tuub dangay da ngay rëccu doo bëgg di def lu bon le fait que ngay rëccu affaire bi tuub ko te bëggoo def lu bon loolu nga rëccu ko maanaam nga sellal loolu day indi loolu ci jëmmi boppam beneen ay yeneen i malaaka yu sell lay jut lay indi malaaka yërmande maanaam kon yow bàkkaar bee moo sabab am mu yeneen malaaka yërmande yi ba pare moo moo nga jëf-jëf ju baax jii tool ni rëccu delluwaat ci sa borom sellalaat sa mbuumu jaamu ba noppi ba noppi am na beneen affaire bu ma jariñ bu may bu muy jariñaate ndekete mooy su ma ko tuubee rëccu ko yàlla day remplacer lu baax walaay ko yu baddilaaw si yeneen xasanaat maam yu bon yi daf koy remplacer daf koy yu baax ce qui fait que malaaka nga xam ne malaaka yu buggal la woon ori ci à dañuy soppeeku nekk ay malaaka yërmande di sàbbal borom bi te lu ñu am yowmal xiyaamati man nañ koy jox maanaam cheikhu gis nga maanaam par exemple ci exemple boobu wax nañ la cheikhu taalim bi cheikhu tarbiya bi cheikhu tarqiya bi la ñuy jariñaat gis nga cheikhu tarqiya bi ni mu gën a garaaw ah léegi kon na nga xam ne ruux sa ruux moom bokkul maanaam dafa nekk loo xam ne kon yàlla moo ko insufflé ci yow yàlla moo ko insufflé ci yow bi mu ko defee nag dafa indi maanaam le fait que bi ak yaram bi ñoom ñaar bokkuñu fi ñu jógee parce que yaram matière la adduna bi la jóge lu dëgg ruux bi ko yàlla insufflé ci yow mu jóge foofu moom ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ah dafay jur dafa tax ba mu jur seen diggante lu tudd bakkan ñu naan nafs bakkan mm-hmm. léegi bakkan boobu dafa am ñaari wàll ñaari jubluwaay jubluwaay bu njëkk bi ci xel la ak ci yaram moom la jublu ah loolu moo indi xol di tourner ci diggante lu baax ak lu bon parce que dafa am malaaka nag léegi bu ñëw ci gauche ci droite xol bi loolu dinañ ci gën a ñëw détail boobu insha allah malaaka bu ñëw ci droite xol bi am seytaane bu nekk ci gauche xol bi lépp luy idée yu baax xamal ni malaaka bi moo la koy jéem a wax idée yu bon yi seytaane bi koy jéem wax ah ngay gis naan man de sama xel mi ngi naan ma nangam bii naan ma nangam ba pare ci biir loolu loolu mooy zahir bi xamal ni malaaka yooyu malaaka boobu noonu ak seytaane boobu munuñu lu dul di def ay application ci sa xol mais munuñoo am accès ci li ci biir loolu moom moo tax yàlla dafa créer beneen àdduna ci sa biir am na benn àdduna bu nekk ci sa biir bu tudd aalamu sirr mooy le monde du secret bu dëgg foofu nag la yàlla ke daf laa kereyal àdduna boobu ngir yërëm gi la yërëm ak bëgg bi mu la bëgg ndax lépp loo xam ne da koy nëbb keneen te buggoo keneen xam ko ku dul yow ci àdduna boobu nga koy dugal <laughs> du dëgg mais sa xel ak sa fàttaliku mën na am agsi ci àdduna boobu mais am na beneen àdduna bu ko gën a xóot encore moom la ñuy wax alamul axfa loolu nag mooy beneen wàllu sa bakkan beneen wàllu gi nga xamante ne moom lay jublu mooy ruux bi nag léegi foofu nag yàlla dafa am lu muy jokkalante ak yow di waxtaan ak yow yow tamit ngay waxtaan ak moom mais nag sauf que sa yaram am doole gi mu am doole ak àtte gi mu am maanaam de telle sorte que ni ngay soxlawee di préoccupé wu ci sa vie de tous les jours moo tax ba ruux boobu doo maanaam adduna boobu mooy alamu axfa wa ya'lamu sirra wa axfa bu dégg alxuraan di ya'lamu ma wa in tajhar bil qawl booy biiral ci wax fa innahu xamal ne moom yàlla yàlla ma xam ne a sirra mooy secret wa akhfa ak lu gën a nëbbu encore mooy adduna bi ma leen di wax ba beneen adduna la boobu nag ci la yàllay waxtaanee ak yow dée gis ngeen gis ngeen xaraf yi nekk ci njaal beenu alquran alif lam mim ha mim ta sin mim yaa sin nuun xaaf yooyu ci adduna boobu la ci yàllay waxtaanee nit ñi ku yëggul ci mën a découvrir li ne ci àdduna boobu di ko ko xamal ne jërëjëf xamal ne doo mën a xam aay yooyu lu ñu tekk yooyu doo xam mais àdduna boobu yàlla créé ci sa biir àdduna boobu yàlla créé ci sa biir muy aalamu axfa daf ciy waxtaan ak yow dafa am ay kàddu yu bari yu mu ciy wax ak yow yow tamit nga koy tontu. mais mënoo koo découvrir lu dul nga am fatx fatx boobu laa leen di wax nag léegi maanaam moom nag laa leen di wax hmm. dinaa dellu si waat ci beneen jot jotaay insha allah ci wàllu maanaam euh, euh, euh, malaaka bi ak seytaane bi bu ñuy jox inspiré sa xol xalaat yee ak yu aju ci yooyu xawaate mais yooyu dinaa ci ñëw insha allah ci yeneen jotaay mais bii liñ ci jublu woon mooy nga xam ne adduna boobu noonu yàlla créer ci sa biir muy alamu axfa il faut nga rey sa bakkan nga rey sa bakkan pour sa ruux am doole boobu ngay mën a xam nag léegi ngay mën a gis di mën a comprendre yàlla waxtaan yi ngeen di waxtaan yéen ñaar loolu nag soo ko dindee rek léegi nag loolu maanaam maanaam sa ruux kon moo fi nekk kon ak lan ak sa yaram ak sa bakkan lu sa bakkan di dem sa spiritualité gën a évoluer sa bakkan day gën a néew doole bu sa demee ba niiw doole ba amatul benn doole nga xam ne day dee bu deewee rek nga am fatxu fatxu boobu nag nit ki su ko amee day gis ne ndekete ruuxam dafa symboliser ndekete allah ndekete yu yàlla yow ndekete yow yaay àdduna bu mag bi ndekete yaay àdduna bu mag bi gis ngeen lii ngeen di gis ci àdduna yëpp bu dee ci wàllu zahir sax mën nañ ko comprendre day gis nit dem hôpital ñu ne ko yow da ngaa manqué magnésium wala calcium nga manqué wala potassium bu <laughs> dëgg wala fer <laughs> dëgg la yooyu moo nekk ci nature bi mais mi ngi ci yow tamit ndax yow yaay àdduna bu mag bi yow yaay le grand yow yow yow la yow yaay le grand monde le grand univers yow la boo amee fatxu nag nga koy xam ngay xam ndekete ni adduna bi taxawee ci yow yow ndekete univers bi yëpp du dara lu dul eh, benn photocopie ci sa ci ci yow ci ndekete du dara lu dul loolu moo tax na da ngay gis moo sanurihim a fil yi yàlla da leen di wan ay kii maanaam yi mandargaaw yu mag yi turam yeeg melaw yi ni nga xam ne noonu la ñu taxawee ci adduna bi univers bi yëpp nga gis ko ci gox bi yëpp nga fi am gis ko ci seen bopp tamit da nga gis ci sa bopp tamit boo amee fatxu nga découvrir nag yooyu yëpp nga gis ni allah ndekete lii lii lii moo xew allah loolu mooy fat bu la ñuy wax aarifu billah nag ceexu tarbiya bi moom loolu la lay may yow moom loolu lay def yow day fexe ba nga yegg niveau boobu moom loolu lay def léegi seexu tarqiya bi moom moo la yéegi nag moom da lay gën a yéegi mais xamal tamit benn affaire comme ni ñu waxee seexu taalim bi bari nañ seexu tarbiya yi ñoo gën ñoo leen gën a néew mais am nañ am nañu ñoo gën a néew mais am nañu mais seexu tarqiya kenn lay doon ci jamono benn nit rek la tarqiya benn nit rek la ci àdduna jafe gi mu jafee gis ak jafe gi mu jafee xam maanaam dafa nekk loo xam ne sama borom da kaa nëbbu dayoo nëbbu euh, te mënoo koo xam lu dul souvent boo koy xam mbiru yàlla lay doon. maanaam amrun ilaahi rek lay doon sa borom moo lay defal ubbeeku ouverture illumination bu mag pour nga xam ko te képp koo xamante ne le simple fait que nga xàmmee ko xam ko xam ne kii la nga aju ci moom maanaam mooy nga topp ci ginnaawam xéewal gi nekk ci loolu ak njariñ gi ci nekk ak yëkkati xamal ni da ngay nekk yow ci ascension spirituelle permanente dooto amati dagg-dagg yaa ngi ci ascension spirituelle permanente ba noppi amatuloo droit sax di am tristesse ci dara lu la rëcc du ci mbiru àdduna du ci mbiru àllaaxira du sax lu baax loo waroon a def ci defoo ko wala lu bon loo waroon a bàyyi te bawoo ko loolu sax amul droit am tristesse ci loolu tellement yaa ngi ci avancé bu kawee noonu te kooku nag moom la ñu tuddee xutbu zaman te pour mu nekk ko nit ki léeg-léeg li tax mu jafee gis nag mooy soit parfois mooy da am spécificité yu mag par rapport ak nit ñi parce que moom mooy l'homme par excellence l'homme par excellence kooku lay doon nga xamante ne parfois soit day am day nekk ay mécanicien par exemple wala ab tôlier yooyu day tax ba nit ñi ne mais non wala parfois tamit parce que biir wàllu yi ci seen biir sax ñoom parfois dañu am problème découvrir waa jooju mooy kan wàllu seen biir parfois dañu am problème découvrir waa mooy kan ba mu des ñi nga xamante ne ñoom lay bokkal assemblée bi mm-hmm. mooy diwaanu saalihiin mais euh, kon ñu ngi yamoon ci siècle yu njëkk yi ñoom soxlawuñu woon loolu moo tax ñoom sëriñ bi bu leen bëggee tarbiya da di jox rek sirru bi secret bi ñu sikkar ko rek dem yegg rek nit ki noonu mais nag bi ñu demee ba siècle yooyu dañ nit ñi gis kiimaan yu mag yooyu ñu amoon fatku ci jamono jooju bari woon yàlla di dawal ci seen loxo ay kiimaan yu rëy ñu nekk ay walli yu mag ñi ñëw ci siècle yu mujj yi ñëw jàpp ne ñoom loolu dañ koo amee woon maanaam ñoom ñu bëgg a mel ni ñoom mais problème mooy amuñu xel ak xol bi yàlla joxoon ñu njëkk ñi ndax lan ndax barkeet jege gi ñu jege woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag ñooñu nag mu am ay procédure façon yarin yi gars yi léegi euh, moo tax tarbiya yu njëkk yi ci lan la daan aju ci dañ lay wéetlu doo bëri looy nekk ak nit ñi léegi dañ lay beruloo parce que buñ la beruloo mooy tax maanaam préoccupation yi li nit ñuy préoccupé ci leneen lu dul yàlla dootul amati léegi ñu lay xiifloo xiif gi day tax ba saxaar gi nga xam ne moom moo nekk ci sa yuur day wàññeeku day gën a woyof te bu boobaa day tax bànneex yi nga mën koo noot xanaa gisoo ni ku xiif yu ba doo ko tal maanaam kon bànneex yi day wàññeeku seytaane dootu mën a dawat ci sa yaram comme ni mu ko daan defe parce que comme li yenn bi saa saa mu ne inna seytaane la yajri fi ibn aadama majra dam seytaane day daw ci doomu aadama ni deret di dawee ci moom wala fi deret di jaar di dawee ci moom te nit ki su xiifee ah pompe bi xol bi pompe day wàññeeku rythme bi rythme cardiaque bi bu rythme cardiaque bi wàññeekoo day pompe deret ji deret ji fi muy day bi bi muy daw ci biir yaram bi day wàññeeku nit ki noonu veines yi dañuy rétrécir seytaane kon yoon wa muy jaar ci biir nit ki day gën a xat day gën a xat ci moom day gën a xat ci moom léegi euh, seytaane nag euh, euh, maanaam nit ki sans borom subhaanahu wa ta'aala noonu la doxalee àdduna maanaam noonu la doxalee nit ki mooy ne buy xiif day day tax ba bànneex yi dootuñu ko mën a gaaw a nootati loolu mooy ñaareelu affaire bi ñu koy def loo ginnaaw wéet bi kon ak xiif ak zikkar bi ñu koy zikkaroo lu bari pour leer gi wàcc ci xol bi muy fàttaliku yàlla et cetera bu ko defee mu mën a yegg ci niveau bi ñëla ñëla yegg woon naturellement ñoom mooy di sàkku ngërëmal yàlla ah seen xel di préoccupé wu rek ci lu neex yàlla ak yenente bi sallallahu ci kaw loolu nag après nag loolu mooy tarbiya bi comme tarbiya bi yëpp c'est pour loolu mais le souci mooy euh, yéene bi lay yóbbu ci loolu parfois mën na am problème yéene bi la ci yóbbu mën na am problème léegi nag mu def euh, ñi mujjee ñëw maanaam ñun suñu tariqa tarbiya bi ci lan la aju moo tax ñun tariqa bi dañu tariqatul hamdi wa shukr la ak tariqatul mahabba ci ñaar la aju mooy cofeel bi ak sant ak ngërëm maanaam mooy dañuy fexe ba sa xol maanaam dañ naan la del entraîné wu di ak sa xol tout temps ci yàlla tout le temps nga koy acc yàlla tar tarbiya bi loolu la ak lu mënti ñëw nga delloo ko ci yàlla ngay sant yàlla ci sa xol ngay def tamit sa tudd li ngay tudd yàlla lu ëpp ci li muy nekk ci sa xol dégg euh, ngërëmal yàlla na nekk sa objectif loolu boo ci préoccupé woo nga fexe ba lii état d'esprit bi nga am ko tout le temps nga ne man daal yàlla laa at ci sama sama xol daal maa ngi koy at ci yàlla tout le temps nga fexe ba loolu mu bañ a génn ci ngay delluwaat ci yàlla bul aju bul at sa sa sa sa maanaam sa effort bul ko def ci ci li ngay zikkar bul ko def ci loolu déedéet effort bi aj ko d'abord ci ne da bëgg a jege yàlla te da ngaa bëgg am gërëmam nekkal ci loolu yow foo toll même booy tudd yàlla bi gën ci tudd yàlla yi mooy nga def ko ak sa xol wax allah allah xam nga waxoon naa la ko boo gëmmee nga noppi nga fexe ba doo déglu lenn nga fexe ba sa xol sa biir rek nga wax allah di nga gis sa ruux da koy wax hmm? loolu nag dee ko bari Cheikh Mamadou Hafiz At-Tidjânî radiyallahu anhu moom ni mu daan tarbiya gaa yi mooy dañ daan jël yugal leen ci zawiya bi ni ci kii bi jumaa bi ñu toog mu ne leen bu leen jàng alquran bu leen waxtaan bu kenn def dara nañ koy làmp yëpp xaaju guddi gi mu ne na ngeen toog noppi leen yéen ñëpp ngeen gëmm te ngeen di wax ci seen xol rek allah bu seen làmmiñ nag bu mu yëngatu doo leen wax rek seen xol allah ñoom ñu toog ne ci noonu mais dañ daan jekki-jekki dégg ci jumaa di nga gis nit ñi commencé jooy nga xam ne sori nañ maanaam tariqa bi façon tarbiya boobu lañu am mais nag na nga xam ne tarbiya dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bi tax nag ñuy wax ci tariqa bi ci ñaar la aju moom mooy li boroom waa tariqa bi yépp dëppoo wax ko mooy ci salaatu faatiha maanaam ci julli juróom yi nga respecté ko respecté julli juróom yi ci charte yi ci waxtu yi ci mbooloo yi ci condition yi ci farat lépp nga respecté plus di def ay salaatu faatiha yu bari loo man ci sa dund ci sa temps libre xamal na tarbiya bi foofu laaj baax na ci lan la aju julli ci wax julli juróom ak lan loo man loolu mooy ginnaaw wasifa bi werd bi ak xadara bi loolu la ci kaashiful albas an faydatil xatmi abil abbas waxoon naa ko keroog loolu laa ko ñaar ah Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dafa am bunt boo xamante ne daf koo def ci di wax tarbiya ci tariqa bi indiwu ci lu dul lii ma leen wax. am na am na yeneen lu lu ñuy lu gaa di def tarbiya di kii yooyu li ci ëpp ay caaxaan la te tarbiya na xam ne du day jël temps souvent souvent day jël temps maanaam nit ki du mënoo ne tobb saxal mbaa ma sulli déedéet ngeen tobb mooy jël daal di def tobb mooy ñu nga def nii rek jam nii ci suuf si génn pour léegi nag nga saxal affaire bi dugal ci graine gerte gi daal di suul daal di nag taxaw ne ko saxal léegi mbaa ma sulli ko <laughs> affaire bi du demee noonu pour garab gi pour mu sax gerte gi <coughs> dafa am saison mhm. nu muy demee du dëgg <laughs> noonu la demee tarbiya <laughs> donc au fur et à mesure ndànk-ndànk la évolution par évolution voilà mais au fur et à mesure nit ki dana ko yëg moom moom dina yëg ne tarbiya bi mi ngi am ci moom mais fondement yi tarbiya parce que dafa am lu ñuy wax xam nga secret secret siru mooy li nekk ci diggante yow ak sa borom loolu mooy siru sànq waxoon nañ la ko yàlla dafa créer ci sa biir àdduna ci sa biir yaram ci sa biir xol benn àdduna bu mu créé bu mag a mag a mag la nga xamante ne daanaka du fees du dëgg lépp loo xamante ne da nga bëgg a nëbb keneen ku dul yow rek foofu nga koy dugal ah mm-hmm. allah gis nga nit nit àdduna rek yàlla yu bari la mm-hmm. mais léegi secret mooy li nekk ci diggante yow ak kan ak sa borom te xamal ni secret bi xam nga lan la xam nga boo déggee ne naan secret secret secret secret bi waa gaa yi di coow xam ngeen lu mu doon mooy jikko yu rafet yi ne ci yow jikko yu rafet yi nekk ci yow la ragal yàlla sopp yàlla gërëm yàlla di wéeru ci yàlla jël mbir yëpp nga jox ko yàlla sopp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak nit ñu sell ñi ak nit ñu baax lii mooy secret ku la gën a ëpp lii ci xolam moo la ëpp sirru bu yàlla wàcc ci xolam te xamal ni zikkar secret bi nekkul ci tur bi ngay sikkar abadan loolu xam ko boo déggee nag kaay ma jox la benn secret secret bi nekkul ci tuur bi ñuy sikkar secret bi mooy yow ci sa xol la ne Mm-hmm. secret bi ci sa xol la ne parce que sinon li ngay sikar yàlla la yàlla rek ngay sikar loo fi tudd soo sikar boo fi mën di def yàlla rek lay dellu xamal ni mbir mi ci sa xol la ne ah te secret yi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna bi yépp jàppal benn affaire jamono jii ñu nekk jamono jii ñu nekk secret yépp dañ nañ yi nga daan dégg gars yi di ko di ko joxante kaay am ma jox la benn affaire kaay ma deel kii yii xamal yëpp dañ nañ jamono jii ñu nekk bi des nga xamante ne moom secret ya ca moom du ñu deñ abadan mooy alquranul karim téere yàlla bi mm-hmm. ginnaawam bu amee bu des salaatu ala nabi la koo xam ne nag alquran ak salaatu ala nabi mënuñu laa jariñ jàpp nga ne yaa ngi wuti ji feneen secret yow mënuñoo def lu dul yërëm la te di la ñaanal mboolem loo dégg ñu ne am na secret xamal ni soit alquran la wala mu nekk salaatu ala nabi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk ñaan boo xamante ne ay ñaan la yoo xamante ne day delluwaat maanaam ak toroxlu ci yàlla maanaam yi ma leen tuddal ne la ñooy secret mooy wéeru ci yàlla toroxlu ci yàlla dellu ci yàlla yooyu dafa làmboo ak ñaan yooyu mais sinon yeneen yi ngeen di dégg yépp secret yi amatul na nga xam tamit ne secret yi xew nombre bi dañ ko day day changer dañuy folleeku parce que sa borom kul la yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk mu ngi ci ay mbir jamono jii ñu nekk yu bare bare bare yi gars yi daan waxtaanee di koy joxante yooyu yooyu amatul te secret sax bu weesoo ñaari nit rek dootul secret li ñuy wax secret mooy kon xamal loolu règle bu mag màgg la mooy mooy yow yow say jikko la loolu tax yenent bi sallallahu alayhi xoolal bu wax a gaay ne laa hawla wala quwwata illa billah gis ngeen baat boobu nga koy sikkar boo ko sikkaree xaraf bu nekk am ci fukki tiyaaba mais su fekkente ne nit ki dafa incarner dëgg-dëgg sens bi wax nañ ko sànq nga jàpp ne amul kenn ku am moyen pour mucc ci won ak lu bon daal ko wala ci bàkkaar niki noonu amul benn kàttan force pour def lu baax wala dem jote ji ci lu baax lu dul ci yàlla nit ki bu demee ba jox loolu yëpp yàlla incarnation boobu bu ko waxee day daa di aju day daa di delluwaat ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wax ne laa hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil arsh trésor la ci trésor arsh bu boobaa nag moom bu ko waxee rek bu nekk trésor ci trésor arsh waaye ku dul kooku ku yeggul foofu bu ko waxee du nekk dara parce que secret bi fan la ne ci xolam la ne loolooy secret bi lii mooy secret ah tariqa bi nag tarbiya bi waxoon naa la sànq ne la mi ngi ci ñaar yi yi ma la tuddal sànq julli juróom yi ak li mu àndal yépp ginnaaw effectivement parce que attention maanaam euh, li nga xamante ne moom lañ la jox weer wasifa xadara amul képp koo xamante ne daf cee jàpp mooy ci xamal ne dana yegg ci yàlla bis ci bis yi kooku moom munul ñàkk munul ñàkk munul ñàkk ginnaaw bi tarbiya bi nga xam ne moom lañ koy defal day aju ci biir salaatu fatiha jàppal lool mu am yeneen i fondement ci tarbiya ci tarixa bi am na yeneen fondement tarbiya yu mag mais quatre lañ quatre nga xam ne ñoom ñooy fondement yu mag yi piliers bu njëkk bi mooy fatiha bi niyyati ismillah al mooy salaatul bi niyyati ismillah al bi ci des moom mooy sirru sirrul yawmayni bi ci des mooy sirru ziyaara ñeent la yooyu lañ nga xam beneen affaire tamit mooy zikkar bi lay jariñ pour nga yegg ci yàlla day jóge ci boroom ndigal yi nga xam ne dañu am ndigal bu particulier isnul xaaf ñooñ ñooy sëriñ yi nga xam ne ñooy sëriñu mag yi nag sëriñu tarbiya yi moo tax tariqa yi nit ki di dem di jël tariqa xamal tamit beneen mbir mooy tariqa foo ko jële ci càllale gu jokk ba ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa mel ni yaa ngi ko jële ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci kaw loolu waa tariqa bi yëpp benn sëriñ kese lañu am mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu amuñu ñaareel amuñu ñetteel benn lañu am benn kenn la de mooy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa nabi loolu nag dafa nekk loo xam ne surtout wolof yi il faut ñu wax leen ko ba muy leer ci seen bopp ndax wolof moom dafa jàpp ne non mais c'est vrai dafa jàpp ne moom keneen yéen am na yeneen i sëriñ ci tarixa bi déedéet amuñu benn sëriñ moo am muy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu non tiit da ko war a jàpp waaw <laughs> ah, noppi waaw noppi non si <laughs> ne muqaddam bi nga xam ne mooy joxe tariqa bi dafa war a jàpp ne moom moo ngi joxe tariqa bi mais bokk na ci li nga xamante ne mooy li gën mooy mu teewlu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu ne leen yaa yéen kat yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam yow Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu maa ngi joxe ci seen ndigal jaamu yàlla bii maa ngi koy jox tariqa bii ci seen ndigal waaye yéene ku ko jox moom day dégager boppam am na tam beneen mbir boo xam ne war nga koo jàpp te xam ko mooy muqaddam bi joxe tariqa bi dafa war ci moom saa su nekk mu jeex ci Seex Ahmed Tijaani radiyallahu anhu day tax ba bu joxee nit ki tariqa bi en réalité da koy branché directement ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa waaye su fekkente ne nag moom jeexul ci Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu maanaam ci jamono ju paa ci jamono ji muy jox werd bi kese jamono ju ne maanaam àdduna dundam gi dafa war a jeex ci Seex parce que loolu bu melul noonu moo tax point boobu rek la xool kan moo lay jox werd amee solo ci point boobu rek la ah, su fekkente ne moom melul noonu dana la jox dana la branché ci Seex mais min wara hijabi bi mais à travers barrière ak rideau yi càllale gi rek dana ndax naa man diwoo ma jox kooku diwoo ko jox kooku diwoo ko jox kooku diwoo ko jox ba ca Cheikh en réalité yow amoo sëriñ direct en tant que Cheikh Ahmed Tidiane ci kaw loolu nag yow boo xamee loolu saa yoo gisee ku jeex ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga yeeslu ci moom bu ko defee nga am branchement direct kooku nag soxlawul beneen tarbiya lu dul di saxoo ci di def ay salaatul faatiha yu bari lii mooy tarbiyam baax na ah tarbiyam lool la am amma keneen ki moom day soxla parce que dangay xam ne nit ñu ñaar la ci tariqa bi dafa am ñoo xamante ne salaatu ala bi saar faatiha yu bari rek doy nañ mooy seen tarbiya am nag ñoo xamante ne dañoo soxla gis ku leen mën a jàppale ci yoonu yàlla di leen dimbali di leen tette ba ñu yegg mais parce que dañu soxla yenn orientation yi dañ soxla yenn mbir yi dañ soxla yenn defar yi dañ soxla yenn ñu bif leen parce que tamit dafa am benn affaire boo xam ne mat naa bàyyi xel te foofu la ñuy tëjee insha allah ndax guddam lañ mooy nit su yeggee yenn niveau yi d'ailleurs foofu nga koy soxlaa surtout ci tariqa bi ak fudul ci tariqa bi tamit mooy day soxla ku ko orienté yenent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bi mu njëkkee gis lu ko jaaxal ca xaaru Hira Jibril alayhi salaam ñëw et cetera mooy événement bu siiw boobu xamul woon nan lay mën a interpréter affaire bi dafa soxla Waraqatu ibn Nawfal li nga gis en fait moom la moom mooy malaaka bi doon ñëw di jox mbir yent yàlla Muusa alayhi salaam kooku la maanaam mu wax ko ne ko li nga gis lii lay tekki ki nag il faut mu soxla ah ci benn degré niveau spirituel bu ci yeggee il mu soxla koo xamante ne da koy mën a wax ne ko en fait lii nga gis lii la lii lee la ah, lii bul jàpp ne lii la bul trompé wu ci point sangam ak sangam ndax lii nga lii nga gis lii la ak du lee mais kooku mu man ko foog ah kooku foog mu yegg fa day soxla loolu moo tax en fait sëriñ moo tax même xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam Jibril alayhi salaam dafa ñëw malaaka bi dafa dafa wàcc ne ko ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi dama bëggoon de saa daf lay laaj ne danga nga bëgg a nekk maanaam yenent boo xam ne buur ngay doon wala boog yenent boo xam ne jaam rek ngay doon maanaam doo nekk buur doo ne dara mu tourné ne Jibril alayhi salaam xool lan laay tànn Jibril alayhi salaam daal koy joxoñ ne ne ko hmm? waaw ci suuf maanaam mooy bul nekk buur de bul nangoo bul jël bu nguur gi nekkal rek jaam léeg-léeg nga am léeg-léeg nga ñàkk léeg-léeg nga xiif léeg-léeg nga lekk suur boo xiifee nga muñ boo suuree nga sant yàlla defal loolu mais bul nangoo nekk buur bi mu daal ne taamu na taamu naa nekk yenent boo xam ne jaam rek lay doon moo tax maanaam ci loolu ngay xamee ne orientation maanaam di seet ci yenn point yu essentiel yi surtout il faut nga am ku lay orienté te kooku nag pour la plupart du temps foog mu nekk kuy dund à moins que nga yegg niveau boo xam ne soxlaatoo kuy dund mais feeg yow leer na ne soxla nga kuy dund fokk nga am ku mel noonu donc tariqa bi mën na la yar effectivement moom kese doy na la bu la neexee du doo ci boole dara ku yegg nga yegg ku yeggul la nga yegg salaatu ala kese moom rek day tarbiya nit salaatu ala kese ak bu mu mën a doon nag salaat faatiha da cee moom kese day tarbiya nit nga toog di ko sikar moom kese tous les jours loo am sept nga def ko moom kese day yar day tarbiya nit sauf que du la mën a wax du mën a wax ak yow soo ko soxlaa du wax ak yow ba pare soo juumee du la wax juum nga loolu moom moo tax nit ki am importance mais nag nit kooku il faut que yow nga jóg yow nga tànn ko ci ay critères yu leer waxoon nañ la critères yi sànq te bul ko tànn parce que dëkk sàngam la dëkk bul wut bul ko wutal localité bul ko wutal euh, askan bul ko wutal famille loolu soo ko defee lu ci ëpp dangay ngay juum loolu boo ko defee souvent da ngay tomber ci piège waaw boo koy def di tomber ci piège boo ko wutalee localité wala nga wutal ko lan askan wala nga wutal ko famille wala nga wutal ko génération dangay ngay juum yii ko ko wutal xoolal rek ngir yàlla kan la moo la ci mën a jàppale ci diggante sa diggante ak sa borom ak ku mu mën a doon fu mën a bokk fu mën a jóge génération bu mu mën a bokk loolu moom moo lay jariñ sa diggante ak sa borom subhaanahu xam naa ñoom foofu insha allah ba jotaay bi di ñu gën a yeggale waat ci point bi avant ñu yeggale insha allah point bi nag dafa nekk point bu essentiel moo tax ñu guddal ci nii voilà voilà mais voilà mais waaw mais insha allah dinañ ci gën a dinañ ko yeggale waat ci jotaay bi di ñëw insha allah mais dafa parce que en fait point la boo xam ne dafa essentiel dafa essentiel te euh, au début fiir tas taysiir bi dañoo bëggoon mu nekk lu résumé à peu près wala mu xaw a euh, diggu doomu mais finalement am na point yoo xamante ne dañu préférer guddal ko ngir après insha mu nekk loo xam ne am njariñ lay doon une bonne fois pour tout wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma